ñu ngi woon jeexaloon ñu ngi woon ci waajoo jële nga xamante ne nii lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ na Laxnas ibn Shariq la am ñu ne moom mooy naafiq bi rek loolu lay wax mooy naa jikkoy naafiq yi moom lay wax nii nga xam ne moom bu waxee nga ne ëskey dafa la yéem lool waxam fii nii jaar di na wi di seedaloo boroom bi tabaaraka wa taala di wax nit ñi kanaan xolam moom yiw kese ci ne te moo dàqa dàggi te waxoon nañ la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ki nga xam ne moom la borom bi moo gën a merlu moom la borom bi gën a bañ mooy ki nga xamante ne nii fa yàlla mooy ki nga xamante ne dafa nar ak dafa dafa tar ak li nga xamante ne mooy ak dàgge de loolu nag bu dee yow waajoo xamante ne day dàgge ci caaxaan kookee mooy bu dee kiy kiy dàgge ci ci yiw kooku sax kooku yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne li nga xamante ne comme ni nga xamante ne nii noonee la ko alimaamu abu daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhi daldi solo ci yoonu seydina abu umaama radiyallahu taala anhu arda mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na man maay garantil képp koo xamante ne nii benn kër ca biir àjjana koo xamante ne dafa bàyyi li nga xam ne mooy di dàggeek discussion yu fàdd yoo yële même bu dee ne mu am dëgg voilà ku bàyyi lool rek nekk fi di discuter di dàggeek yooyu boo ko bàyyee yonent mi alayhi salaam ku ko bàyyi fekk sax yow yaa am dëgg kooku noonu bu ko defee yu nee na man nii ah nee na nag <coughs> man maa ko resal li nga xamante ne nii mooy ajjana goo xaman kër goo xam ne ca biir àjjana te kooku mooy ka am dëgg léegi kooku la naan yow bul nekk di dàgge fuñ la fekk nga nekk fii waaye yow bekk polémique tout le temps même bu dee yaa am dëgg nit nekk fi di xëccoog yow ci wax yooyu yu ne na bàyyi ko ndax man boo ko defee man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa lay garanti la kër àjjana léegi yow bu dee kooku la ñuy wax lan la ñuy waxati waa ji nga xam ne moom ci caaxaan lay lay dàgge waa moom day xam ne li muy li mu wala li muy li muy discuter mu ciy dàgge mu ne waa jooju nag noonu la mel wa bokk na nag ci jikkoom yu yées yi yoo fii lañ waroon a jëlaat tàmbali muy laayaat ñaar téeméer bi ak juróom mu ne wa ida tawalla te gis nga bu wanee gannaaw nag wan la gannaaw ba dem saa fi bi mooy bu waxee lool mu wax di seedeloo boroom bi tabaraka wa taala ne xolam bi ak yiw waaye wa ida tawalla gis nga bu wanee gannaaw ba dem saa fi laar di nga gis ko muy dox ci kaw suuf li yufsida fiha ngir mu yàq fi mooy jëfam yépp waxam yépp yàq la ginnaaw gi de bu jógee ci yow kilifa gi yow mi nga xam ne daf la ruus daf la daf la ruuse mbiru diine ak yoo yële mu lay wax naan nii la mel bu demee ci ñeneen ñi nag ngi gis muy yàq li yufsida fiha ngir mu yàq ci kaw suuf wa yuhlikal muy alak di yàq li nga xamante ne mooy mbay mi de wan la ak li nga xam ne mooy mooy mbuumu jurukaay yi mooy descendance yi da ngay gis mooy ci wàllu xar yeeg yooyu muy yàq rek waa ji nekk koo xamante ne nii yàqkat gu mag a mag la voilà kon noonu la an nasl mooy li nga xamante ne mooy de mooy jur nga xamante ne nii mbir yi day tax mbir yi di mën a nekk ci kaw suuf di fi yàgg waaw boo gisee kii nag moom non seulement mooy ñi nga xamante ne nii en plus ñu naan bon ay mariage yi taxu ko demee noonu quoi ah fii mu ne moom ay kenn nekkatu fi di fi am doom quoi ay am doom yi wóorul dañ lay sonal képp léegi nag kooku moom bu ñu ko toppee ak idée góor jigéen yi façon yooyu loolu kan moo fiy jurati kenn mooy ne renouvellement des génération ci boppam moo dul mën a tee am léegi nag noonu la moom moom moom lay wër ci kaw suuf li yuf li yuf si da fiha wa yuhlikal xarsa muy yàq mbay mi gis nga bu intérim taxawee seen yoon newu ci kanta ay est-ce que lii nii bon man mii ma fi bayee ay colza yi nga xam ne dara taxumaa jóg lu du ay diwlin wala yoo xamante ne nii ma ñëw ay culture yoo xam ne jëmul ci li nit ñiy dunde voilà léegi moom mu jël sacrifié wu bu dul euh, ay ay ay ay bassin de culture bassin ay ay ay tool yu bari yoo xamante ne nii nit ñi dañu ci lañ doon jële di ci bàyyi li ñuy dund mais moom comme que moom fii mu ne ay colza la bëgg nga xamante ne nee na foofu fala alal ji ne moom jaral na ko de ne yoonam newu ci yàq fore yi boo gisee gaa yu mel nii ñooy ñi nga xam ne naafiq yi yéeféer yi seen yoon newu ci gis nga laaj ko gaa yi nekk ca Amazonie foofale ca Brésil gis nga gaa yi bu ñu soxlaa gis nga matt mi soxla li nga xamante ne mooy bois bi di bant bi jaral na leen ñëw raafal àll bi voilà wala ñu bëgg faa tabax li nga xamante ne mooy usine wala yu mel noonu la wala indi fa yoo xamante ne ci la ñuy jële pétrole ñu ne àll bii nii ako fee bari ni ñuy def dañuy taal li nga xamante ne mooy àll yi ba pare nag bëgg gëmloo ne lii ay incendie la yoo xamante ne yu naturel la ngir rek foofu yépp tàkk bu ko defee ñoom ñu ñëw daal di dëkk boo boo gaa yu bari ci indien yi dëkk foofu seen problème lool la muy ña nga xam ne ñoo fa ndëkkoon a dëkk mooy gaa yi dañuy ñëw seen habitat naturel ak fi nga xam ne fa lañ leen xamee moom la gaa yi di yàq complètement ngir lan ngir seen intérêt économique yoo xamante ne ay géants pétroliers waaye ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy yëngu ci wàllu yooyu dañuy ñëw ab àll nii gis nga boo ñëwee jële fii wa yufsida wa yuhlikal harsa wan nasl gis nga bu soxlaa waaye yow ma ne sama yoon ci newul bu ñëwee ci àllu bawol bii gis na fii léegi moom moom moom moom placé na dafa soxla ay terrain yoo xam ne moom lay jaay jaral na gis nga tool yi ne foofu yépp mu fexe daal di leen récupérer bu ko defee mooy foofu kenn dootu fa bay dugub ak gerte lu nit ñuy dune ndax lan moom daal moo am intérêt daa bëgg lii mu daal di koy jël soppi ko yoo xamante ne nii lépp ci ay intérêt boppam kese la wa yuux li nga muy yàq alxarsa li nga xam ne mooy mbay mi de wan nas la ak jur ji li tax ñuy man fi di gën a bari loolu mu koy yàq ndax lan moom daal moo bëgg intérêt bëggul race yi di am ndax race yi il faut moom li mu bëgg parce que il faut mu am monopole bu bëggee am monopole day fexe yeneen yëpp mu daal di leen faat daal di nekk koo xam ne day leen di interdire bu ko defee moom ay mbiram kese ñooy dox voilà tamag mu seeral prix yi ginnaaw gi kon wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu te borom bi tabaraka wa taala laa yuhibbul fasad bëggul tan bëggul mukk al fasada yàqute mu ne waa ida qiila te bokk na ci jikkoom yu bon yi waa jii ni mu mel mii lii nag jikko nit ñu bari nañ seet seen bopp nga xam ne yow bu sa intérêt taxawee intérêt yi nit ñëpp intérêt général yow sa intérêt personnel taxaw nga bëgg ko fëlan fële yow daal li nga bëgg bu taxawee li mbooloo mi yëpp bëgg nga ne loolu na fi jóge ngir man li ma bëgg daal di taxaw loolu mooy jikko yu waa jii mu ne wa ida qiila te bees ko waxee lahu ñeel ko ne ko ittaqillah ne ko ragalal yàlla waaye sëriñ bi ragal ragalal yàlla waaye ci li ngay def ndax xam nga ne fii lii tegoo ko fen nan ngay fekke waa village bii nga xam ne amuñu dara ndox mii nga xamante ne moom la ñuy am nga xamante ne teen bi kii teen yi nga ñëw indi fi sa façon usine yi polluer ndox mi ba gars yi fee naan nga naan da ngay ut ay pétrole ak da ngay ut ay kii sa waay ragalal yàlla xoolal mbayum gars yi xam nga ne lii boo ko fi defee pétrole beeg yi nga xamante ne yu ñaaw yi nga xam ne moom lay indi fii ñii seen mbay mi dootul baax goudron bi ngay def fii nii yooyu yëpp baaxul ci mbay meeg yooyu léegi nag boo ko waxee loolu waaye ragalal yàlla ci li ngay def nii waay axadatul izza ak rëy rëylu nag daal di koy dugg nag muy xamiya gi mooy nga ko nag mu waay yow di waay yow di di toj ndax mer lan moo tax ñu naan ko ragalal yàlla bil mi léegi nag <coughs> mooy lan ndax bàkkaar bi muy def mooy ne waa ji dafa rëy a rëy rëy ba boo ko waxee ne ko e eh, sawaay ragalal yàlla day mer daal di mera mer mer day mer bay futtu voilà léegi nag ndax lan ndax daal dañ ne ko yow lii ngay def ragal ci yàlla te nga bàyyi li ngay def ndax kat bari na ay famille yoo xamante nii di leen tabbal ci ndóol ñëw ci bassin bassin arachidier bi wala fi nga bassin arachidier bi wala fii suñu mbokk maatam ak ñi nga xamante ne waalo waalo yi ci ceeb biñ ne yow nga ñëw bëgg faa imposer sa monopole voilà daal di moom affaire yépp nangu affaire yépp fexe ko mooy dañ leen di teg pression boo xam ne gars yi du ñu man lulul jaay seen suuf yi jaay ko ñoo xamante ne nii jaay la ko ba pare ñoom ñu mujj nekk ay salarié ñoo xam ne yow ay journal yi sax du ñuy salarié yoo xam ne léegi dañuy mujj ñoom nangu nga seen suuf amatuñu leneen luñ def ndax bay ceeb kese lañ xam léegi nag foog ñuy tourner waat ci yow léegi bi nga jëlee loolu lépp yow de toute façon du yow yaay bay nga ñëw jël leen nag léegi nag ñoom ñuy liggéey nga leen di exploiter ci ay lan naan tey ma fay leen lii ba pare doo xam ne ñoom manatu ñoo bañ parce que mooy noot nga leen noot goo xam ne buñ naan ko seet ci sa borom waaye ah oh, ittaqillah ragalal yàlla ci lii ngay def boo newoon seen seen place est-ce que doon nga bëggu ko def lool ku la ko def nga gis ko axadatu al izzatu bil ithm al izzatu bil ithm nga gis waaye yow sa waay xam ne yëgg dugg ko mu mer waaw meram meram meram mer te meram googu ak rëy rëyloom googu moo koy yóbbu ci def lu bàkkaar yi ndax lan day jàpp ne ñii dañ maa yeb moo tax da gis nit ñoo xam ne dañoo rëy rëy rëy boo ko nee kaay julli sax sawaay kaay julli loolu rek merloo na ko voilà pour moom moom moom nekk na mag moo xam ne pour waa ñu naan ko kaay julli quoi moom bu waree julli kenn waru ko wax voilà léegi nag ci kaw noonu nga ko wax le fait que mu wan ne moom moom dafa libre lu ko neex lay def te kenn waru ko wax kaa julli tax na sax mu ne non man julliwuma julli leen aywa léegi nag après léegi tax ba waxtu wi weesu ba te du julli voilà après nag mu ne day julli quoi lan moo ko yóbbeeloon ndax al xam gi moo ko yóbbee lool loolu mu nekk ay feebar yu ñaaw yoo xamante ne ak a bari ci suñu doomu jamono wala iyaazu billah ñoo xamante ne nii dañoo ñu rëy rëy rëy rëy kaay def lu baax yow loolu boo santul waa ji la koy wax lan nga war a def wallah waaye iblis wallahi laqad gharra la'inu nnaasa wallahi iblis hmm, moom mi nga xam ne rëbb nañ ko daal di nay daal di nay wor di ñu bari wal iyaazu billah kon nag nga gis axadatul izza buñ ko nee ragalal yàlla ay way ñëwal julli sa waay deel julli waxtu wala baal si lii ngay def lii ngay exploité nit ñi ak ni ngay yàqee li nga xamante ne mooy mooy alxarsa wan nasl di yàq li nga xam ne mooy mbay meeg li nga xam ne jur yéeg yooyu léegi nag mu mer loolu gën a tax sax muy continuer ci lam ne woon suñu boroom ne gis nga waajoo jëlee fa xasbuhu li nga xamante ne nii moom daal fa xasbuhu li ko doy te lool kese moo baax ci nit ku mel noonu te mooy li ko doy jahannama mooy jahannama bés bu deewee nii kooku kenn du ko tere dugg jahannama den wala bés ka ñaaw almihaadu berso baak fa nga xamante ne falay laltu ga muy ne mu ne waminan naas yi waaye nag am na ñeneen ñu wuteeg ñii bu amee ci nit ñi koo xam ne nii la mel nga xamante ne nii moom ay waxam dalay dalay yéem waaye nag am na ci nit ñi man koo xamante ne nii yi moom de day jaay nafsahu bakkanam ibtigha